ginnaaw gi gisoon nañu masalaam nit malaaka ñëw di jël forme nit gisoon nañ ne lool mën naa nekk te loolu moom ñu ngi ko gisoon ci Seydina Jibril alayhi salaatu wassalaam jël gu mu jëloon forme Seydina Dihyatu ibn Xalifa alkalbiyu radiyallahu taala anhu wa ardaa waaye loolu du jamono yonent bi aleyhi salaatu wassalaam kese côté boobu lañ préciser wul woon mooy ne du ne malaaka loolu kënee jamono yonent bi aleyhi salaatu wassalaam kese la nit mën a gis malaaka walla walla yi ko jiitu woon déedéet ba léegi nit ñi dañuy gisi malaaka te loolu saabitun lu lu wér la lu sax la ci sunna gisoon nañu tarjama seydina imran ibn xusayn wala déet seydina imran ibn xusayn non non xudayfa lañ defoon seydina imran ibn xusayn defaguñ tarjamaam moom Seydina Imran loolu ci Bulughul Maram yi lañ def lañ gisoon tarjamaam yu suñu sëriñ Cheikh Mouhamad Moustapha bu foofu la woon mais fii defuñu jotuñu def tarjama Seydina Imran ndax gisaguñu ko ah Imran Seydina Imran moom da doon gis malaake yi te lool c'est après bi muy nettali loolu mooy ginnaaw ndax benn taalibeem la ko wax al-Utaridi al-Utaridi rahmatullah alayhi fekk mu wax ko ko nag ne ko bu ko wax fekk maa ngi dund bu ko waxee waaw lii ma la wax fekk maa ngi dund bu ko waxee bi mu génnee àddina la ko doon seede wax loolu këne moom da doon gis malaa malaaka yi dañ ko doon dañ doon gis malaaka yi ñu koy nuyu moom Seydina Imran ibn Husayn nee ba am benn feebar bu ko dal muy def faj moom nga xam ne dangay lakk aw weñ di ko teg ci li ngay alkayu di ko teg ci ci fi fi fi góom di nekk wala fi nga bëgg mu wér nee na ma jékki gisatuma leen gisatuma leen bi ma leen bi ma ko bàyyee la ñu ñëwaat di delluwaat ba moo tax mu ne ko est ce que yëg nga ne malaaka yi ba mu wéree est ce que yëg nga ne delluwaat nañ di ma nuyu kon loolu muy kooku saxaaba la boo xam ne ki mu ko doon nettali ak ki mu ko doon wax kooku taabi'i la waaw ta yonent bi aleyhi salaatu wassalaam comme ci kitaabul anbiya boo demee ci eh, eh, eh, manaqibul anbiya ci saxiixu imaamul Buxaari raxmatullaahi aley foofu yonent bi aleyhi dafay nettali benn waay boo xamante ne nii muy ahaa kitaabu ahaadiisul anbiyaa walla mooy e, waaja nga xamante ne nii da doon dox mbokk da doon dem di seeti benn xaritam jóge dëkkam di dem dëkku benn xaritam bi ko seeti bu sori mu dem ba ca yoon wa mu am ku mu dajeel euh, bi mu dajeeg moom mu ne ko foo jëm mu ne ko man de daa am dëkku sàngam laa jëm dëkku sàngam daal falaa jëm nii loo fay def sama benn xarit laay seeti mu ne ko lan moo tax nga koy seeti mu ne ko dama koy seeti ndax dama koo sopp ci yàlla dama koo bëgg fillaahi ci yàlla yàlla kese da sopp gu ma ko sopp ci yàlla moo tax ma nangoo jóge sama dëkk di dal di dem foofale di seeti sama mbokk moo male bi mu ko waxee lool affaire bi rëy lool waa ji ne ko ah mooy ki mu dajeel noonu ne ko ah man de sama boroom moo ma yónni ci yow moo ma yónni ci yow mu ne këne moom it sopp na la ndax loolu kooku noonu la la loon kooku am malaaka la pourtant waa ji taxaw na di wax moom waa ji taxaw na di wax ak moom te kooku malaaka la aha waaye taxaw na di wax ak moom pour la ne kon mooy ne ta lool nga ne ma xaar eh, eh, eh, xaar yow lii ngay wax nii yow lii ngay wax nii c'était peuple yi ñu jiitu woon non léegi yow peuple yi ñu jiitu woon sawaay yow nan nga fi mën a taxawe loolu d'accord nañu lan nga mën a waxee ne loolu day xew ci ñun dañ naan la suñu waroon subhaanahu wa taala moo nañu kuntum xayra ummatin uxrijat linnaas yéen yéen xeetu yonent bi aleyhi salaatu wassalaam yéen nekk xeet wu gën woo xamante ne moo mës a génn ci nit ñi léegi nag comme que mooy xeet wu gën lan ngay xalaat yow xalaat nga ne kon lañ ñi jiitu woon li ñu amoon xeetu yonent yi alayhimu saatu wassalaam yi jiitu woon xeet wi leen xeet wi leen gën ñoom ñépp manula am lépp loolu ah si mooy ne xanaa xamoo ñenn ñi moo tax moo tax ñàkk xam baaxul de ñàkk xam baaxul am na ñoo xamante ne nii dañoo foog ne waliyu yi nekkoon avant la avant yonent bi aleyhi salaatu ak yooyu ñoo gën a fort ya waliyu yi nekk ci xeetu yonent bi aleyhi salaatu salaam mukk ay yu nag kenn du ko xame parce que ay miracle lay def kese loolu moom loolu moom idée bu fausse la ndax façon yenn yi buxaabakat yi dañ koy def ah, yu garaaw yi da ngay gis ay buxaabakat yu dox ci ndox mi buxaabakat yu naaw ay njibarkat est-ce que loolu daa tax ñoom li ñuy wax nekk dëgg kon loolu loolu tekkiwul ne euh, que walla euh, kon léegi euh, foofu lañ koy xame déedéet fenn lañ koy xame innal qur'ana huwal mizan waaw mooy képp koo xam ne moo la gën a jàpp ci alquran gin laa jàpp ci li nga xamante ne mooy sunnaay yonent bi aleyhi salaatu wassalaam gin la koo sopp gin la koo jëfe di la ko gin toppatoo lu ngeen ko doyadil doyadil kooku mooy wàlli yu ci seen biir moo leen raw yéen ñépp même bu dee ne du gént sax moom du gént gis dara kenn ki nag moom day gént di defi miracle di def ay xar baax mais moom bon côté sunnaam des na kooku noonu noonu kële nga xam ne moom masula gis dara ñépp foog ne du dara ndax loolu kookoo ko raw fopp fa yàlla waaw waaw mais yemu ko sax ci ci ci ci we wew ye ye ye yemu ko ci we xaaju ñoo bokk kon loolu fokk mu leer fokk mu leer ñu xam yooyu xam ne nag affaire kon euh, xeet bi li ko yàlla defal defalu ko beneen xeet suñu boroom subhaanahu wa taala li mu defal xeetu ah euh, seydinaa muhammad sallallahu alayhi wa sallam amul xeet bu mas a jaar ci kaw suuf boo xamante ne defal na ko kon nag nañale doon gisee malaaka loolu fii la aaye gaaf fii la kii bokk fii la fii la euh, liñ naan raay bi téene waaw fii la raay bi téene mooy fi la ëpp fopp ñun nag dañoo foog ne foog nit ki ku lu ku ku dund loolu dangaa war a xëy di ko wax wax naa la Seydina Imran sànq ibnu Xuseyn radiyallahu anhu lan la wax taalibeem bi ah lan la wax gaa yi loolu la mooy da ko doon nëbbulu moo tax du ñun dañoo fam ne loolu bu amee waa day taxaw di ndax ñooñu yàllaa leen tax a jóg bu yàlla defee mu feeñ alhamdulilah loolu la dogal duñ ci rus duñ ci kii ndax dañuy xam ne buur yàlla mooy feeñal ay mbiram à travers ñoom ñu kontaan ku leen gis nag xamoo naan kii ni bëggee gis leen ma xoolal ñu koy nettalil muy bëgg nii di di di muuñ nii yàkkamti ku ko nettalil affaire yi alors que yow ghabiyun wallah yow xamoo dara ndeket sa bopp bi kopp ci newul moo tax ndax moom du personnage am lay lay bëgg mais buur yàlla miy wane à travers moom ay xéewalam mu kontaan ci lool wa amma bi ni'mati rabbika fa xaddis kon gars yi bu ñu foog ne nit ñi dañuy xëy ci mbedd yi di wax sa voisin bi nga dëkkal mën na bokk ci ñooñu sa ki nga bokkal néeg sa rakk bi nga bokkal di añandoo suba jour bu nekk di tëddandoo di yendoondoom moom man na raw ci koñ ba nga nekk fépp waxuma koñ ba mais réew moom yépp te yow soupçonné woo loo foog day ñëw naan la man la man di àgg naa fii loolu koo gis en général sax mu koy wax mooy ne àggul loolu euh, waa ji àggul fen bokk na ci liy wane ne àggul fen mooy nit kuy wax loolu di góndi boppam di tag tagal boppam naan àgg naa fii mën a mën a tadu dara waaye ñi ko doon du occasion bu ñëw rekk ñu wax lool kon lool lool la te nag nit yow waroo ne man noo lii buur yàlla moom ñooñu la ko doon may lan moo tax mënu koo may yow yaay kan lu tax nga nga naye sa nga bëgg yow xéewalu yàlla nga nga sin bi ci ne moom buur yàlla nag dina jox ñépp dina xéewale ñépp bam des man pourquoi yow nga bëgg a génne loolu ci sa bopp xanaa doo jaam ñoom ñuy jaam kese te mérité anal ban lan lañu def lu tax ñu mérité ko ndax buur yàlla li muy joxe kenn mérité wul dara amul kenn ku mérité dara fa yàlla waaw buur yàlla mooy xool ku ko neex mu tànn ko def ci moom lim koy def bu bëggee def ci yow loolu mu réunir conditions yépp te sax buur yàlla est-ce dafa soxlay condition ngir li mu bëgg koo xam ne innama amruhu ida araada shay'an an yaquula lahu kun fayakun koo xamante ne mbiram ah, ci lenn la ne kun nekkal fayakun kooku dafa soxla ñun suñu raisonnement yi ñu jàpp ne pour mbir am lii way xew loolu doxul ci yàlla yaa naaru kuni bardan wa salaaman ala ibrahim loolu foo ko gis loolu raisonnement nit ku ñu sànni ci taal lan la lan la lay wax day lakk ci yoon loi yi naturel yi noonu la te nit ñëpp dañ naan lakk jeex na mais yaa naaru kuni bardan wa salaaman newal seddal waaye nag ci kaw lépp nag mu ne tegu ci kaw jàmm ak jàmm ci kaw seydinaa ibrahim aleyhi salaatu wassalaam kon loolu mooy mbir yàlla lool la nit nag doo ñëw naan man ñoom diw la yeyoo man bokkuma ci ku la gëmloo loolu bàyyi ko foofu bu ko déglu kooku daa bëgg nga yàgg di nekk jaamam déedéet pourquoi pas man man man man man man man ñi am man loolu laa bëgg man waaw te nag buur yàlla di nee woon na ana inda dhanni abdi bi man daal maa ngi fi nga xamante ne rekk jaa njoortal sama jaam fa mu tollu ci man foofu laa yem ci moom in xayran bu dee lu yiw la fa xayran muy yiw buur yàlla defal la lool ah bu dee nag dangaa jàpp ne yow moom mérité loolu ndax amaana lii lii yëgal ni am na ko jox ñoo xam ne yaa leen gënu demin fopp te pourtant jox na leen loolu kon nag ba suñu jamono yii man de désespéré wu aw ma benn sikki sàkka kene lii nga xam ne moo doon dal Seydina Imraan man de man na maa dal waaw di ko ñaan borom bi kay ndax mbindeef yu sell ni malaaka yi ngay waxtaan ak ñoom loolu du lu dul leer kese fa mën a tukki waaw di waxtaan ak sulaxaa uyi kay ñu baax ñi as kon loolu bu kenn désespéré ci mbiru yàlla jamais lu fi waay di am noo di sant noo di tudd nu sa couleur peau di mel lu waay am di man nga ko ndax ki doon joxe ngi fi lim doon joxe jógu fi lu jiw wa jeexul jógu fa la wolof yi wax kon nag mooy loolu noonu lu mën a nekk la nit ñi di gis malaaka yi loolu dafa mën a ne te tamit bokk na ci li koy wane ñoom yaay ummu salama ñii kan lañ gis mais naa Jibril lañ gis liñ gisee Dihya foog ne moom la radiyallahu anhu yonent ma sa sànni déedéet kan la kii nii ngeen gis du Dihya naa Jibril la kon moom kan la gis boo liggéey danaan buy nettaliwaat lool moom dafa foogoon dafa foogoon ne moom la mais bu ko doon nettaliwaat beneen yoon moo tax gis nga li wax man dama gisoon foog ne moom la yonent ba ma dégg yonent ba ne sax sax du nettali saxaaba yi xew-xew boobu ne kooku Jibril la sayyidatu fa euh, Aïsha naka noonu mooy saxaaba yi dañ doon gis malaaka yi noonu waaw waaw kon nag loolu muy loo xam ne lu ñu bëggoon a la dama ko dama dama ci taxawul woon côté bii nii après bi may déglu laa ne mais côté bii it euh, lu am solo la ñu souligner ko bu ko defee nit ñi xam ne dara jombul kenn il faut nit ñi di du ay ay espoir yu faux ah di gëm loo nit ñuy amul non li ma la wax daa am fu ma ko teg non wala déet daa am fu ma ko teg wala déet. li ma la wax leer naam leerul bu teguwul nga ne teguwul kon affaire yi yoon la loo